bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadulxadim alayhi <coughs> ridwaanul baaqil qadiim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil baabi saalis fil adabi wal fadaa'il fi faslun fi sabr. wa sabru fi caafiyatin wa fi nicam ajalul anwaaci salaasati nacam id rabbunaa yaktubu gaynan mucjama darajatan liman lahu qad intamaa kon fii la ñu yemoon laay euh, <coughs> bayt bi njëkk a wax foofu la ñu yemoon mu ne wa sabru mu la doon wax ci sabru ci ñetti mbir yi nga xam ne ci la mën a jalgati ci lay jëm as-sabru ala sabru an ak sabru fii ñu ngi woon ci ñetteel bi di as-sabru fii aafiyatin wa fii ni'am di muñ nekk ci aafiya borom bi noppal la jàmmal la waaw defal la ay xéewal ngay muñ ci xéewal yoo yële mu ne boobu moo gënoon a màgg ci ñetti façon yim la ci wax naam nee ma ëskay nee ma naam waawaaw <coughs> mel ni ñu ne ko lu tax mu ne id rabbuna ndax ndaal suñu ndax suñu boroomkat azza wa jalla yaktubu dina bindal dina bind ghaynan <coughs> mu'jama mooy ayn bu am tomb lañ naan moo mu'jama ghaynan mooy neuf cents darajatan ci ay daraja liman ñeel ki nga xam ne lahu ñeel na ko xanin tamaa lay askanoo <clears throat> waaw as-sabru ala al ma al-masaa'ibi boobale lan la la doon jox mooy di muñ bu njëkk bi ala dane 300 la borom bi di bindal ay daraja ka koy ka ko meloo kanta as-sabru an bànneex yeeg yu xaraam yeeg yooyoog fikkar yi fikk xalaat yu yu suufe yi te ñaaw <coughs> kooku 600 lañ koy bindal ci ay daraja kanta sabru fi aafiyatin wa fi ni'am ki nga xam ne day muñ ci aafiya gi ko borom bi defar ak xéewalam yi muy muñ di ci sàmtu yàlla <coughs> di ci muñ te yàlla kese tax kooku 900 daraja lañ koy bind muy li nga xamante ne mooy juróom ah juróom-ñeent fukki ah muy junni bu manqué téeméer voilà <coughs> mu ne kon fa laysa yasbiru ala al balaa'i illa amana bil jazaa'i mu ne fa laysa yasbiru <coughs> déet mu nekk di muñ ala al balaa'i ci li nga xamante ne mooy balaa yi mooy nattu yi waaw illaa lu dul alladi ka nga xam ne moom amana gëm na bil jazaa'i ci payu ka nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'aala dig ne moom lay fay képp koo xam ne muñaakoon la ab muñkat la kuy muñ ci balaa yi ko natt yi ko borom bi teg ku gëmul ne borom bi dina la fay ëllëg ak li mu ci digg ci ay xéewal ki leer kooku yow doo doo mën a muñ <coughs> mu ne walaysa yasbiru alfata fi laafiya malame yakun musaddiqan bil jaa'iya mu ne walaysa te nekkut yasbiru di muñ alfata cam si fil aafiya bu nekkee ci aafiya borom bi noppal ko jàmmal ko maalam yakun di ko sottil ay xéewal mënula muñ ci biir xéewal yooyu yële maalam yakun fekk nekkul musaddiqa nekk aji dëggal bil jaa'iya ci yawmal qiyaam bii ñëw <clears throat> voilà muy bés boo bële nga xam ne mooy bésub yawmal qiyaam ku ko gëmul ku ne mooy yow bu la borom bi dafa lay xéewal sa àddina kese nga ciy tal doo xalaat bés boo bële voilà bay jaamu yàlla ci moom mu ne kon fa rajulu rajulu man yasbiru fi aafiyatin wa ni'amin haythu tafi mu ne far rajulu <coughs> kon de dëgg dëgg góor yàlla ar rajulu mooy góor yàlla ja mooy kan mooy dëgg dëgg góor yàlla mooy kan man ki nga xam ne yasbiru day muñ fii aafiyatin bu nekkee ci aafiya wa ni'amin ak bu nekkee ci ay xéewal haythu tafi fu mu fi mën di dikke <coughs> waaw moom xéewal yi du ñu ko soppi du ko corrompre alal ji hein yooyu xéewal yi du ñu ko corrompre mënuñu koo soppi waaye <coughs> balli am ba des dañ koy gën a jokk ci boroomam waaw muy muñ ci xéewal yi di ci génn yi nga xam ne moom la ko àq yi ko borom bi teg mu ne nan la koy defe mu ne allah yakuna rakinan laha wala yaghurraha walam yakun mustarsila nafsan lahu fi farahin laha zaman li anna da yajurruhu ila fitan mu ne nan la koy defe mooy allah yakuna <coughs> mu bañ a nekk rakinan laha koo xam ne day day jéng jëm ca alal ja <coughs> waaw ca xéewal ya ca aafiya ga dale ca te du dale ci boroomam kook du mel noonu du ko mel déedéet walla yaxuruha te xéewal yoo yële du ko wor de mukk jamais mu koy wor walam yakun te du nekk mustarsilan nafsan lahu te du yoor ba kanam rek waaw ci bànneex yi rek fii faraxin ci bëgg rek parce que bu am na am na lu mu bëggee naan damay happy rek man am naa lu ma happy voilà moom déedéet te dara yàlla taxul déedéet du yoor ba kanam bi jëm rek ci ay ay ay ay ay ay ay ndëgte yoo xam ne yàlla taxul laxaa di dégg alal ja ko borom ba defal ak yi te fàtte kii xéewale waaw du ko def zaman jamais du ko def ci jamonoom du ko def lu tax ndax moom day xam ne li anna za ndax këy bés bu bu bu jéngee jëm ci alal ji yóbbu ci bakkanam di ci bégg bégg gu yàlla taxut xam na ne li anna daa loolee ya jurruhu ilaa fitan da koy bijj da koy xëcc da koy wommat ilaa fitan yóbbu ko ci ay fitna yu garaaw waaw mu ne walam yakun munhamikan fi la'ibi wa fi tana'umin li faqdil arabi mu ne tawaajoojee nga xam ne day sab day def sabru fi fi fi fi afiya wa ni'ami li tax mu gën a metti mooy lii waaw mooy yow lépp loo xam ne ak caay-caay la dala yomb waaw xam nga fii boo fi amee alal wallahi am na bu dee jigéen la góor ñu sàggat ñépp pare nañ ngir def lu ne ngir loo bëgg ci ñoom am ko waaye bu dee góor it noonu jigéen ñu sàggat ñi nga xam ne yàlla taxu leen a jóg yépp noonu tamit waaw bunti caaxaan yépp ubbeeku ci yow waaw foo jaar gaay ubbeeku loolu lépp nag nga rey ci sa nga nga bañ sa bakkan muñ bàyyi yooyu loolu du lu yomb waaw mu ne wallam yakunta du nekk mun hamikan ku sëgg nuur fii laay bi ci ay po di jaay ne am na lum fowe waaw bu ko neexee dem ba Arizona ba Los Angeles waaw fu ko neex lay dem ngir fowi waaw moom moom mu nuurul ci po yi wa fii tana'umin li faqdil arabi te tamit du nuur ci li nga xam ne mooy di xéewlu xéewlu goo xamante ne du dara yàlla sant yàlla du ci topp la ko yàlla du ko war waaw ndax lan li faqdil arabi ndax ma ñàkk gu mu ñàkk ay ay ay ay problème ndax moom léppam soxla na soxlaam yépp faju na ndax alal ji mu nekk nag bàyyi tolatul sax ay nekk fi di sonal boppam ci yenn liggéey yi ci fo kese yorum jet privé am di wër ci àddina bi fu mu dégg concert bu mag buy am wala tëgg mu bees wala yoo xamante ni fa la high euh, high bi di daje jet setteurs yi fa ñuy daje mu dem moom du ko def parce que lan ndax ñàkk ay pexe ay ay ay projet ndax affaire am yëpp ay liggéey ak yooyu non loolu borom bi xéewale na ko ba loolu du souciwam léegi nag au mu sant boromam mu nekk ci fo yi waa ji nag du def lii waaw mu ne wa fii hawan wa ladatin wa yara xuquqa fa yaxwi nafa mu ne ba léegi du nekk koo xam ne day sëgg rek nuur ci ay bànneexam wa fii hawan wa ladatin ak ay neexation ay neex-neex du ci nekk di ci sëgg de ci pomeek xéewlu géeg loolu ak bànneex ak ba yu neex yeeg waaye kii li muy def mooy yooyu yépp da koy teg fële wa yara muy sàmmoonteeg xuquqa maalihi alalam aq yi nga xam ne moom la borom bi teg ci alalam fa yax wi ba mu ko defee nag mu daal di làmbo daal di am an nafa li nga xam ne mooy njariñ waaw allah lii la waaw mu ne wa minhu habsu nafsi fi kasbil qurab an sharahi tab'il muriis wal adab bayna yaday dhil arshi was-sabru ala tahsini adabin ma'a Allahi ala mu ne wa minhu bokk na ci waaw Allahu akbar waaw ci rafetu muñ as-sabrul jamil habsu nafsi tëj gi ngay tëj sa bakkan fexe fii kasbil xurab di fàggu li nga xam ne lépp lu muy fàggu muy loo xam ne da koy jegeñeel boroomam waaw wëllif ko tëj ko wëllif ko an sharahi taban ci fuqale jikkoom yu ñaaw jikko yi nga xam ne boroom bi noonu lay mooñaale doomu aadama moo tax mu ne inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna gis nga nit ki di nga gis mu nekk koo xamante ne nii day day beew boo ko gisee mu commencé am innal insaana xuliqa haluwa waaw nekk koo xam ne dafa yambare nekk ku vulnérable bu ko lu baax dalee bu ko lu bon dalee muy jàmbat fu ne ah, di saalit fu ne waaye wa idha massawul xayru kaana man uh, manwaa muy tere tere waa kon lu baax ak xéewal yu mu am tamam amee képp kenn la la dem tiis la mbir mi waaye ba mu amee mu bëgg a aati moo mbir mi bu ko kenn gis bu ko kenn woo bu mu dégg kenn bu ko kenn dégg yooyu nag day fexe moom tëj ci bakkanam ngir lan di fàgg lu koy jegeñeel yàllam boroomam waaw wëlliif sharahi tabi fuqaleek ay jikkoom yu ñaaw almuri yi yi nga xamante ne ñooy wane tey jëmale ci suu al adabi yi nga xamante ne mooy eh, ñaaw li nga xamante ne mooy ay jikko ñaaw li nga xamante ne mooy ay teggin